alxafidu shaykhu lislaam muhyiddin abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu fi matni al-arba'iina an-nawawiyya fi al-ahaadiisi as-sahiihati an-nabawiyya alxadiisu taasi'u wal ishruun an Mucaaz bni Jabal radiyallaahu anhu annahu qaala qultu yaa rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam axbirnii bicamalin yudxilunii aljannata wa yubaacidunii mina annaar qaala sallallaahu alayhi wa sallam laqad sa'alta can caziim wa innahu la yasiirun ala man yassarahu allahu alayhi ta'budu allaha la tushriku bihi shay'an wa tuqiimu as-salaata wa tu'ti az-zakaata wa tasuumu ramadaan wa tahujju al-bayt thumma qaala sallallahu alayhi wa sallam alaa adulluka ala abwaabil khayr as-sawmu junna was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-maa'u an-naar wa salaatu ar-rajuli min jawfi al-layl thumma tala tatajaafa junuubuhum 'ani al-madaaji' hatta balagha ya'maluun thumma qaala sallallahu alayhi wa sallam alaa uxbiruka bi ra'sil amri wa amuudihi wa dirwati sanaamihi qultu balaa yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ra'su amri al-islaam wa amuuduhu as-salaatu wa dirwatu sanaamihi al-jihaad thumma qaala sallallahu alayhi wa sallam alaa uxbiruka bi milaaki zaalika kullihi qultu balaa yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa axada bi lisaanihi wa qaala kuffa calayka haadaa qultu yaa nabiyyallahi sallallahu alayhi wa sallam wa innaa lamu'aaxazuuna bimaa natakallamu bihi fa qaala sallallahu alayhi wa sallam sakilatka ummuk wa hal yakubbu nnaasa fi nnaari ala wujuuhihim aw ala manaaxirihim illaa hasaa'idu alsinatihim rawaahu tirmidi rahimahullah wa qaala hadiisun hasanun sahiih kon al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne alxadiisu taasi'u xadiis bi nga xamante ne mooy at taasi'u mooy juróom-ñeent wal ishruuna bi ginnaaw bi nga ci tegee ñaar ñaar fukk muy ñaar fukk ak juróom-ñeent muy vingt-neuvième xadiis waaye ba lu ñu dellu xadiis bi dafa am benn affaire bu ñu fàtte woon xam nga euh, bu ñu waxoon ne comme euh, al imaam an-Nawawi bu ma soon a wax naan rawaahu yi wala rawaahu Nasaa'i dañ doon wax kat mooy kooku voilà. kan mooy al imaam ko imaam Abu Dawud bi mu ko waxee wax nañ la mooy kan sauf que euh, ci euh, suñu jotaay bii ñu génn al-hadith as-sabi'u wal-'ishrun mooy hadith vingt-sept bi boobu la juróom euh, ñaar ñaar fukkeelu hadith bi ak juróom-ñaar mooy hadith Seydina Nawaas ibn Samaan radiyallahu anhu boobu noonu bi muy laaj al-birru ci mbaax mu naan ko mooy rafet jikko yooyu ak al-ism léegi loolu noonu. Euh, teg tekki euh, bi mu paree lool xam nga xadisu imam muslim la xadis bi mu ci tegoon mooy xadis sayyidina Waabisa ibn Ma'bad radiyallahu anhu boobu dane woona bi bi mu paree euh, indi xadis boobu ba pare bi mu nee dama ñëw di laaj dama ñëw ci yonent bi saa saa mu ne ma yow mii de dangaa ñëw di laaj ci baax ak ak ak ak bàkkaar mooy lu bon mu ne ko waaw ba mu la ba mu wax ko mbiri mais bi pare dane xadiisun xasan dane xadiis bi xadiis la boo xam ne bu baax la rawaynaahu ñun de solo nañu ko fii musnadayil imamayni ci musnadu ñaari imam yi di Ahmad ibn Hanbal Ahmad di doomi Hanbal mooy Hanbal maamam la woon mais baayam dëggu ndax maam dañ koy woowe bàyyi sinon baayam bi bi ko jur Muhammad la tuddoon Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal waaye dañ naan ko Ahmad ibn Hanbal parce que al imam parce que maam dañ koy woowe bàyyi léegi nag Ad-Daarimi voilà ad moom lañ waxul woon tan mooy al dañ ne rek daarimi léegi nag lool nag yellu na léegi nag moom mooy al imaam ad-Daarimi moo doon Abu Muhammad Abdullah ibn Abdirrahman noonu la tuddoon ibn al-Fadl ibn Bahram ad-Daarimi loolu moo doon turam ne woon waxoon nañ ne sëriñ la woon ci imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhima léegi moom avec moom sunanam bi Eh, eh, al imaam at-Tirmidhi kii eh, an-Nawawi xam nga dane ñun rawaynaahu di soloo nañ xadiisu Waabisabi radiyallahu anhu fii musnadayil imaamayn ci ñaari musnadu ñaari imaam yi waxoon maa ngi doon wax naan la imaamu Daarimi sëriñu imaam lu tay kii kii la Muslim la te bind na sunan sunan boobu mooy musnad bi voilà moom musnad la ko tudde mais dafa gën a siiwee moom dafa siiwe ci li nga xamante ne mooy sunanu Daarimi waaye fii noonu moom lañ naan musnadu Daarimi voilà musnad la bu ad-Daarimi rahimahullahu taala loolu nag boo taxu ñoo jóg lan mooy différence entre sunan boroom xam-xamu xadis buñ nee lii téere bii ñu ne lii sunan la comme sunanu Tirmidi sunanul Bayhaqi sunanul Ibn Maaja sunanu al al al imaam al al Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullah alayhi wala sunan fi nga xamante ne mooy ak Tirmidhi ak ñooñu lan mooy différence am ak buñ nee lii nii musnad la voilà comme musnad imam Ahmad ak ñoom musnadu al al imam ad-Daarimi te pourtant musnad imam ad-Daarimi dafa siiwee ci ñu naan ko sunan léegi lan mooy teqantal entre musnad ak sunan loolu taxu ñoo boo demee ci fi nga xamante ni <laughs> ñooy jàng ilmu mustalahul hadith foofu dinañ la leeral affaire yooyu dinañ la leeralaale tamit sunan voilà lan mooy sunan lan mooy kii voilà mashixa ak yooyu façon yi nga xam ne moom la ñuy bind voilà loolu dinañ la ko leeral ak ak ak liñ al musnad loolu yooyu dinañ la ko leeral daal <laughs> mais loolu taxu ñoo jóg voilà lenn rek lañ bëggoon a préciser te lool il le fallait parce que man huwa ad-Daarimi al imaamu hada kon mooy Abu Muhammad Abdillah Abdillah ibn Abdirrahman ibn al ibn Bahram ad-Daarimi rahimahullahu ta'ala kon nag buñ ñëwee ñun nag fiñ nekk nii muy xadiisu kon vingt-neuf bi voilà muy xadiisu vingt-neuf bi di al imaamu eh, eh, an-Nawawi alhamdulillah mu ne kon an Muaaz ibn Jabal mu ngoy jële mu an jële nañ ci Muaaz bi saxaaba fi ay xadiisam Muaaz ibn Jabal di doomi Jabal al-Ansaari radiyallahu radiyallahu anhu alhamdulillah ko jowoon ci waa Ansaar annahu qaala neena qultu damaa wax ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam axbirnii xabaare ma bi amalin ci jëf joo xamante ne nii yudxiluni aljanna moo may dugal fi nga xamante ne mooy aljana maa bëgg nga xabaare ma jëf joo xam ne moom bu ma ko jëfee damay dugal aljana wa yubaiduni min an-nar tamu soril ma safara qaal yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko laqad sa'alta an azim ne ko laqad dëgg-dëgg sa'alta laaj nga ne an azimin ci lu magga magga magg sa laaj bi aka magg wa innahu danag dëgg-dëgg moom de la yasiirun mooy jëf joo xam ne da lay dugal aljana soril la safara loolu de la yasiirun lu yomb la ala man yassarahu allahu alayhi ci ki nga xam ne jaam ba xam ne borom bi jàppandal na ko yombal ko jëf joo jële ki nga xam ne moo koy dugal sa moo koy dugal aljana soril ko safara loolu dalu yomb la ci ki nga xamante ne nii borom bi tabaaraka wa moo ko yombalal moom jaam boo bële mu ne ko nag kaay ma wax la mooy ko ta'budullaha la tushriku bihi shay'a mu ne ta'budullaha da ngay jaamu sa borom tabaraka wa tushriku te doo ko bokkaaleel bihi ci moom jaamu gi nga koy jaamu wéetal gi shay'an dara du dara du nit du mbinde du du du du chose du du leen dara waa dara doo ko bokkaaleeg dara wa tuqimu as-salaa deuxième ah ngay taxawal julli watu moo julli juróom yi watu ti zakat ngay joxe zakat bi nga xam ne moom la borom bi farataal ci sa alal bu dee man nga koo joxe yow àgg nga sëy ba wala yeneen àq yi nga xam ne sax dafa nekk ci sa alal ngay génn zakat joo jëlee wata suumu ramadan ngay woor li nga xam ne mooy ramadan mooy ngay woor weeru koor wata xujjul bayt ngay ak li nga xam ne mooy néegub yàlla bi kon mu delloo ko ci arkaanul islam ponk l'islam yi mu ngi noonee de summa qaal mu ne ginnaaw gi moom mu wax yeneen ci bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi bi mu ko waxee kon wax na ko jëf yi nga xam ne ko safara dara mu ne ko ginnaaw gi mu ne ko alaa adulluka alaa abwaabil xayr ne ko alaa ndax ko du ma la tegtal yow Muaz mii ma laaj lii ala abwaabil xayr ci bunti yiw yi gis nga yeneen tubaab yi saa saam tontu na ko ba pare li mu doon laaj waaye mu dolli ko ci sax gis na ne njariñ moo tax ci initiative am comme li mu waxoon rek li mu waxoon tey naa Mawlaana naan tax ne ko yaa gulaam inni u'allimuka kalimaat moo tax jàngalekat bi war la toog naan man daal comme ni niñ ko waxoon man daal sawaay ku ma laajul sama yoon new damay gis gars yi di réer man sama yoon ah bu ñëwul laaj ma man noonu naa leen di bàyyi ah kil kil kil kil kil kil kil kil kil réer ah c'est leur ah. Ah moom du waxu dara moom kooku mooy xamul mooy moom xamul li mu yor mooy lan. voilà mu ngi nii yonent bi alayhi salaatu wa salaam lii Tabuk lañ jóge woon voilà Tabuk lañ doon dem wala lañ jóge woon ci la ko Seydina Muaz doon laajali radiyallahu ta'ala an mu ne ko alaa adulluka ndax duma la tegtal yow Muaz ala abwaabil xayri ji bunti yiw yi mu nekk nag mel ni oh lool kay Muaz xaar Seydina mu ne as-sawmu junna mu ne ko as-sawm gis nga koor mu dun na moom protection la mooy ne bouclier la mbir la moo xam ne dalay aar bi dox sa digganteeg yu ñaaw yi gis nga boo wooree sa bakkan da nga koy njett voilà moom moom moom moom danaan lemm gis nga yu yées yu bari du la ci yóbbu voilà parce que danaan nemm sawaay kon nag te day dox sa digganteeg ya nga xam ne ñoo la yóbbu ci mooy yàlla voilà kon as-sawm loolu moo taxoon yeneen way sa sa waxoon ci euh, euh, jeunes yi ne ya ma'shar ash taw bu ko manul ba mu daal di woor ndax dina lekk lahu wi jar mu ngi noonu kon nag as-sawmu li nga xam ne mooy koor de junna moom daa nekk protection la barrière la de mooy mbir la moo xam ne day dox sa digganteeg yu ñaaw yi ak safara fa mu la nar a jëmee wa sadaqa kanta li nga xam ne mooy saraxe di génn sa alal di ko yulli di ko def ci yoonu yàlla yi de xamal ne tutfi'ul xatiya day fay li nga xamante ne nii mooy bàkkaar bi nga bi nga def kamaakem li nga xamante ne nii yusfiwu y fay almaa ndox annaar gis nga ndox laaj ko pompier yi temps yi France fépp ngi tàkk Europe du Sud voilà mooy gis nga nga gis affaire yi côté Bordeaux foofu yëpp affaire yi ngi tàkk ci àll bi voilà ñu ngi fay gis nga yi ay ndox la ñuy jël ci géej gi ñëw di xëpp ngir mbir yi fay gis nga nag ni muy fay da gis léeg-léeg benn kii di jóg gars yi ci ay ay ay ay ay waay asperger ko daal di rafale de de de ay rafale de de de de de ndox bi affaire bi fay loolu nag nga xam ne noonee la nga xamante ne nii moom la ndox di fay safara nee noonee la saraxe di daal di fay li nga xam ne mooy bakkaar bi nga def da koy maasale dindi li nga xam ne jeexital yaaka yo naroon a ñëw yëpp saraxe suñu boroom tabaraka wa taala man na kaa jaar conséquence u bakkaar day dindi bakkaar ba waaye conséquence yi bakkaar bi yi loolu yi da koy dindi léegi comme ni nga xamante ne nii noonu la ndox di faye safara wa salatu rajul ak beneen bi nga xam ne bokk na ci li nga xam yi ñoo lañ déglu ta di ko joxe wa salatu rajul ak jullit góor gi góor gi nag waxuñ ñu ñaan góor gi ñu naan ah bon kon madame elle ne fait pas partie ah pourquoi pas mademoiselle si si si si mademoiselle ci la naan la rajul li amul wax nga naan la wa salatu rajul mooy jullit tamsi voilà tamsi nag góor jigéen a ci yam wa salatu rajul min jawfil layl ak jullit góor ci wala nit ki guddi gi voilà mu bàyyi ba nit ñi nelaw ba mu ne selaw mel ni dañuy doon yeetam nit ñi kaanu voilà bu bi ñu kiiwee ba gaa yi bëgg bëgg di nelaw rek gaa yi commencé xaram ak ñu jóg ndànk ngir dundal guddi ya wala wa salaatu rajul ak julli góor ki gulli kam si min jawfil layli ci gu ci ci guddi bi voilà ci biir guddi gi voilà summa taa muy nawaafilul layli di naafila di qiyaamul layl summa tana ginnaaw gi Yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jàng aaya ba nga xam ne moo nekk ca suuratu sajda ne tatajaafaa junuubuhum anil madaaji' mu ne tatajaafaa day sori di jóg di taqale ko junuubuhum seen wet ya nga xam ne moom la ñu wéeroon fa ñu tëddoon di fa nelaw xam nga xaar aaya bii nii mooy jullit ñi buñ masoon a julli gee dañuy toog di xaar di di di buñ julloon tiis danañ doon toog ci jàkka ji di xaar jullit gee ba commencé di nelaw fañ toog loolee nag la ci la bi wàcc waaye day dëggu ci ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo ju liggéey ba pare daal di dem tëdd comme ñëpp nelaw yi léegi nag ba guddi jot ba ba suuf sedd ñu daal di jóg ndànk gis nga seen wet ya na muy jóge ci seen lal yu nooy ya seen puf ya seen yi nga xamante ne nii bu dee ko amul puf seen pajaas yi ak seen yi nga xamante ne nii mooy seen seen moket yeeg yooyu ñu tëddoon wala ku am basang basang nga kon nag te dajaafa mu ngay jóg di sori de ma ah, junubuhum seen wet moom la ñu wéeroon ci seen lal ya di tëdd wala yooyale mooy day mu li nga xamante ne seen wet ya di sori mooy seen tëdduwaay ya seen lal yu nooy ya wala fa nga xam ne la ñu wéeroon seen di jóg ba ba ba yaay di jee hatta bala waxul abooy jàng yonent bale saasaam jàng na lépp waaye comme que hadis bi noonu la mu ne hatta bala mu jàng ba àgg fi nga xamante ne mooy yaamenoon ndax laaya ba noonu la jeexe ba xam ba dinañu xam wala ya'lamuna ya'maluna ya'maluna lañ doon def wala wala mu ngi noonu ah mu ne summa ginnaaw bi qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne rasul ne ne alaa ukhbiruka bi ra'sil am ne ko ginnaaw bi mu ko waxee lool mu ne ko alaa ndax wa ndax yow bëggoo alaa ukhbiruka moo ndax du ma la xabaare yow Mu'aaz ba léegi ginnaaw bi ma la xabaaree ci buntu yiw yi xanaa bëggoo may xabaare la bi ra'sil amri ci boppu mbir yi mbirum l'islam bii li nga xam ne mooy boppum dëgg dëgg dëgg boppu mbir mii nga xam ne moom la ma saa borom yónnee woon alayhi salaatu wassalaam wa amudihi nekk ci keno bi nekk li nga xam ne moo ko téye wa sirwati sanaami ak li nga xamante ni mooy njombox taxam la gën a tawe ci mbirum l'islam waaw léegi naa bëggoo ma xamal la lii nii lépp qultu sayyidina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu ne kon na banaa ahkay ya rasulallah yow dawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam qaal yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko ra'sul am bokku mbir mi ne mu dundin wii mooy al islam mooy wommatu gi de mooy wommatu la soumission total ah, à Allah walla ak ay digalama ci tereem di sori ay tereem nga xam ne moom duñ ko jëndee waxi kenn ak ndigali kenn ak opinion wu kenn kon nag rasul amri mbir mi daal mooy l'islam mooy l'islam bi mooy ci téegi bloc nu man di mel nga téye wa wa amudu léegi nag wa amudu li nga xam ne mooy kenoog mbir mii xam ne moom la la sam moom la ma saa boroom yónni man sallallahu alayhi wa sallam as-salah mooy julli loo moo tax mu wax ci beneen hadith ah, ah, ba as-salatu imaadu diin faman aqaamaha faqad aqaama ad-diin wa man hadamaha faqad hadama diin mooy mu ne as-salaatu julli de imaadu diin mooy kenoog diine l'islam mooy diine diine yu amul julli loolu gudul diine voilà mooy diine l'islam ji lii keno bi mooy ba benn poto wa daanaka mën na benn poto bi nga xam ne moo tax du daanu mooy julli la mu ne képp yonent waaye saa saa ne képp ku ko taxawal keno woog di ko gën a suuxat di ko gën a dëgëral mooy lan di pratiquer julli ci sarti yi ak ñi na ko yonent bi alayhi salaam jàngale nga koy fexe di ko defee noonu même bu dee am ngay rëcc rëcc képp ku def loolu kook taxawal na l'islam taxawal na diine waaye fa man hadamaha képp koo xam ne moo ñëw jëlub saatu wala jël ab seen nañ ko ko daal di koy waddal sa lool mooy lan mooy ñàkk koo def ña koy def sax nga leen di saboter di jaay ne nekkuñ ci dara yéen leen gën màgg sax yéen julliwul foofu moom mooy mag na diineem moom diineem boppam la daan lu daan di kon nag ma xat hëdëman niin kon nag mu ngi noon moom lay dëggal fii di ko waxaat nii mu ne waa waanoo def li nga xam ne mooy kenof fii lii nga xam ne ci lañ ma yónni muy lii ma fi indi mooy li ko téye kenof yi pii di ko téye as-salat mooy julli moo tax kenn du ko sàggane lu dul koo xam ne xamul tus wala xamul dara kon nag mu ne wa dirwatu sanaami li nga xam ne nag mooy njom waxtalu xam nga sanaam mooy sanaamul abidil nga gëm ne mooy boosu gëléem gi xam nga mooy li gën a kawe ci gëléem gi léegi wa zirwa zirwa mooy li gën a kawe walla sanaami mooy la ci li nga xamante ne nii mooy l'islam bi mooy dund wi mooy tëralin wii dundin wii ma saa borom yónni li ci gën a mooy al mooy mooy ñafe di reyante jël sa bakkan jaay kook sa alal ndax yoonu yàlla jihaad xeex noon yi loolu képp koo xam ne lu ma maçon yow ku ba ba ma ne ku mënula xeex sa bakkan mënoo bëri voilà ngir yàlla manoo ko boobu moo di ci gën a gare summa qaal saydina Mu'aaz radiyallahu anhu mu ne summa ginnaaw bi qaala mu wax ba léegi moom alayhi salaatu wassalaam mu ne ma alaa uxbiruka bi milaaki zaalika kulli mu ne alaa uxbiruka mu waxaat ko ginnaaw yi mu ko wax alaa uxbiruka moo ndax du ma la xamal ba léegi yow Mu'aaz radiyallahu anhu bi milaaki dañuy wax malaaki di wax milaaki nem bu dee ne milaaki moo gën a siiw waaye dañuy wax malaaki alaa uxbiruka mu ne ko ndax du ma la xabaare bi milaaki zalika kulli li nga xam ne moo téye lépp ma la fi tuddal nag li ko téye lépp nga xamante ne nii mooy lii moom boo ko boo bëggee yi ma wax nii bunti yiw yéeg bunti li nga xamante ne nii boppi mbiri yéeg la téyeel bi sama yoon wii la nga xam ne mooy poto beeg la ci gën a njëkk njomboxtal gin la gis nga li nga xam ne mooy tax mu dëgër nga man kee ne dëgg dëgg xam nga mooy lan loolu bëgg nga ma daal di la koy xabaare yow Mu'az radiyallahu ta'ala anhu qultu nee na ma ne ko bu balaa kay ya rasulallahi sallallahu alayhi wa yow dawal yàlla ni salawatullahi wa salamuhu alayhi fa axada bi lisaanihi yonent bi alayhi salaatu salaam jàpp làmmiñam jàpp làmmiñu boppam wan ko Seydina Muaaz ne ko nii ne jàpp làmmiñ bi téye ko ne ko wa qaala mu ne tegal ko ci ne ko yow Muaaz kuffa alayka haadaa fegalal sa bopp ayu seen lii mooy sa ayu bàq sa ayu làmmiñ na nga ko fegal sa bopp wallahi la ilaha illa huwa bal la billahi fi boo ko génnee jeex na mooy rajaxe na mënoo koo delloowaat te nag loolu mooy làmmiñ mooy li nga xam ne li lay dimbali ngir yow gis ne cheminement bi yi ma la tëral ah buntu yiw yi la féete kaw ci l'islam ay li nga xam ne poto boo ko bëggee matal fokk ngay téye sa làmmiñ lépp lu sa yoon new sa yoon new ci ngay wax yiw dong boo paree nga tëj sa gémmiñ comme ni nga ko waxoon ci hadis bi nga xam ne gisoon nañu ko képp koo xam ne dem na yàlla ak bés bu mujj ba nay wax yiw wala mu noppi. kon nag mu ngi loolu moo tax lan ne mais moo tax xoolal lim ciy teg mu ne ko kuffa alayka hada mu ne ko fegalal sa bopp ay lii muy salaam nañ qultu sayyidina Mu'adh nee na ma jaaxle ma ne ko ya nabiyallah yow yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam wa inna la muaxad ya'lamuuna bimaa natakallamu bihi ah yonent ma lay saa saam dafa jaaxle wa inna moo ndax ñun la mu'aaxazuuna ndax dañ ñuy jàppe bimaa natakallamu bihi ci li nga xam ne moom la ñuy wax suñu laaj la ñu dañu ciy jàpp kon dañu ciy àtte ëllëg loolu dañu ciy tenir rigueur borom bi dañu ciy àtte ëllëg yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa jaaxle boobu xamu ko woon foogul woon ne bon li ñuy wax nii bon. am na yoo xam ne moom xamoon na ko yooyu taxul ñuy wax mooy ay boo julli di taali alxuraan wala yooyu xamoon na ne loolu yiiw la voilà mais gantaar le fait que nga toog nii di wax ak wax yi nii kii voilà mooy loolu dëgg dañ ñu ciy tenir rigueur fa qaal yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam ne ko sakilat ka ummuk ne ko sakilat ka ñàkk na la rek ummuka sa yaay loolu façon wax na arab la tekkiwul da ne ko yal na la sa yaay ñàkk walla muy loo xam ne mooy moom la ko ñaanal bëgg yaayam ñàkk ko mu faatu déedéet mooy wax na arab la ngir wax ak koo xam ne da nga koo jege koo xam ne dafa jege lool daf laa jege lool ngay wax ak moom mooy booy wax kenn rek mu wax la benn affaire rek <laughs> nga reetaan ko yëngal sa bopp ne ko yow xaw ma nu ma lay def yow yal na nga dee rek est rek koy jag da ko est fii mu ne képp ku dégg wolof xam na ne kooku nee woo na dee mooy léegi yàlla nangul sama ñaan mu dee léegi déedéet mooy kon mooy lim la wax daf laa reetaanloo ba kii foogee woo ko ne ko yow man xaw ma lan laa lay def noo yow saa waay yow rek ma jaaxal mais yal na nga dee rek waa yow <laughs> loolu tekkiwul ne kii mu ko yow yal na nga dee loolu activité la day wane ni nga ko jegee ni mu la jegee ndax koo jegewul doo wax ak moom noonu le kon nag mu ne ba sakinatu ummuk yal na la sa yaay ñàkk rek yow Mu'aaz noonu def ba xamoo lii ay Mu'aaz wa hal yakubbu naas moo ndax lu yow non wa hal yakubbu naas ndax du du du du sànni sëmbërtal ñi sotti leen fi naari ca biir safara ala wujuhihim ca seen xar kanam ya te buñ leen di sotti di leen dimba di leen sànni safara kenn du leen doon ñuy seen safara dañ di jël juutal leen malaaka di juutal ci seen kanam yi di leen yoor di leen biir safara mu ne moo tax nit ñi duñ leen yoor di leen tëmbeel di leen sànni biir safara ala wujuhihim te seen xar kanam ya mooy jiitu aw ala manaxirihim wala mu ne boog ci seen catu bakkan yi la ñuy la ñuy njëkkee mooy yoor leen ci bakkan yi jiitu seen catu bakkan yi njëkkalaal safara ndax nit ñi duñ leen dugal ci biir safara leen ci yoor te seen xaram xar kanam ya wala seen catu bakkan ya te dara waralu ko illaa ludut na hasaid ansinatihim li nga xam ne mooy hasaid mooy li nga xam ne moom la groupe alsinatihim li nga xamante ne nii mooy seen làmmeñ yi mooy li ëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamal nañu ne lu ëpp liy tàbbal nit ñi safara du dara lu dul seen làmmeñ walla seen làmmeñ nag du làmmeñ yi keke de mooy sa clavier de toute façon boo bindee mooy nga sa làmmeñ di exprimer moom nga bind moo tax réseaux sociaux yi il faut faire très attention ñoom Snapchat ñoom in WhatsApp ñoom in Telegram ñoom in gaa yooyu nga nekk ci Facebook ak ñoomin TikTok ñoomin gaa yooyu nga nekk rek yor sa làmmiñ di saaga nit ñi di leen ñañ di leen wax di leen tuumaal ay njaaloo di leen tuumaal loo xamante ne nii wallahi alladhi la ilaha illa hu amoo ci bayira amoo ci dara lu leer gi ñëw di yàq deru nit waaye yow mi nga xam ne yaay toog di ay wax yoo xam ne waxu fen la waxu nar yow bokk nga comme yonent bi alayhi salatu wassalam wax te mu nekk ci muqaddimatu imam Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn rahmatullahi alayhi kene képp koo xam ne day nettali loo xam ne gis na ne lii moom mooy amatulu ko leer kaneroo talib la bu koy nettali koo huwa mi kooku ahadul kaddaabin bokk na ci ñi nga xamante ne seen de leen narkat moom ci seenu euh, fenkat yi kooku ci la bokk ci ñi nga xam ne ñooy waxkatu yi amul yi kon nag nañu def très attention te xam ne li ëpp lu dugal nit ñi safara mooy li nga xamante ne nii mooy lañu góore ci seen làmmiñ yi te seen ko def ñu war koo góobee wax yàq diggante boo xam ne jeex na yàq na ko yàq ay der ñëw tas ay nit ràmbaajee def lu ne jëw lu nekk nga yàq ko fekk ñoo xam ne ñu àndoon lañ nga tas ko ndax sa làmmiñ lu nekk foog ne yaa ci ne loolu nag ñu bari ñi nga xamante ne namiima riiba jëw nekk fi di di ràmbaaj yooyu yëpp tax na li ëpp jigéen ñi yeneen saa saa ne xa ndax nekkul ëpp ñu yor safara ci seen xar kanam yaa kenn tetu ba yi nekkul lulul la ko waral mooy hasaid alsinatihim li nga xamante ne mooy mooy la ñu góobe yu góob gañu góob alsinatihim la nga xam ne mooy seen làmmiñ yi la mu récolté rek kon mu ngi fii la yem mu ne rawahu Tirmidhi al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne rawahu hadith bi da